wasalaatu wasalaamu mursalin sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum ñoo ngi leen di nuyu noonu la ko muassasatul wafaa'i bi xooxil imaan baaxoo defee ci weeru koor gépp ci bis bu nekk ànd ak ci bis bi nga xamante ne mooy bis bi ñu mujj ci weeru koor wi bis bi ñu mujjee defee conférence yi ci weeru koren bi insha allah di ñaan yàlla mu fekke loolu ñu ko ayaat yu bare bare bari te li ñu ci def lépp te jublu ci lu baax yàlla nungu ko te lépp loo xamante ne am na ci ci réfléchir yàlla ñu ko suñu borom jéggal te soppi ñu ko aw yiw dikk nañ tey ni ñu ko baax ko defee rek te lépp ñu teg ko ci ndigalul ki nga xam ne moo fi toog jotaayu borom dara moo tey mu sëriñ si xaddi yàlla na ko fi yàlla yàggal ñu fas yéene def tëjtë gi tey ji incha allah tëjtë gi nag ñu dalal ci ay boroomi xam-xam yu baree bari kenn ku nekk fas yéene indi sam njàngat ci li nga xamante ne moom lañ jot a jàll xam naa ne ba ñu bala ñu ñëw ci ñi nga xamante ne ñooy seq taabal jooju ngir jàngat tomb yi nga xamante ne moom lañu tànnoon te jàpp ne buñ ko jàngatee des na ci jariñu des na ci jariñ dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne moo fi teegoo teewal sëriñ Seex Xaddi muy sëriñ Basiru Mbakke Abdul Xuduus te ba jataay bi tàmbalee ba léegi mu ànd kook ñun mu mën a fekkee jotaay yi ci def yépp waaye nag ni ko sëriñ Basiru euh, Anta Ñang def ñëw ànd ak ñun ubbi ñu jotaay bi moom tamit la ko defee ñëw ànd ak ñun jotaay bii tey ci tëccëri insha allah ñoo ngi ñaan yàlla guddal fanam te lim yéene ci lislaam yépp yàlla na ko yàlla àggaleel yéene yépp yàlla na ko yàlla àggaleel kon bala ñuy dugg ci waxtaani rek kàddu bi ni nga xam ne noonu la ko defoon daaw kon jox sëriñ Bassirou Abdou Khoudoss kaddu yi ñu bokk déglu ko asalaamaaleykum taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu mbooleem ku ci jataay bi di leen nuyu ci turu sëriñ Seex yi yi nga xam jëmewu ko lu dul ci loo xam ne dégloo yàlla sunu borom la cay ji jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci bay noonu borom xamanti ci ay jëfam ci ay waxam ci ci lépp loo xam ci moom la ba fi ñu toog màndargale ci di leen nuyu ci turam waaye itam di muy loo xam ne daf ñu ko sant ngir ñu jotal leen muy loo xam ne lu màndargaal barab bi la dëppoo ak li nga xam ne moo sos barab bi ak ki nga xam ne moo sos barab bi muy borom Darou Moukhty loolu mooy lan moo di lépp loo xam ne dafay tegtal doomu aadama ji ci yoon won ko li nga xam ne moo tax suñu borom bindu doomu aadama muy ngir mu jaamu ko rek te moo tax mu bind nit ak jinne loolu mu doon cër boo xam ne bi borom Darou Moukhty séddoo woon la ci ndigalul Sëriñ Tuubaa mu nekk kon loo xam ne ab joxoñ lay doon ci li ngeen def tàmmulee ko ci li nga xam ne moo dëpp fii ramadan alladi unsila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda wal furqaan def naa ne lépp lu ci nit di def lu nekk jëm a jëmmal loolee ak wone ko mooy li nga xam ne moo koy lal ndax mbir bi dellu ci cosaan la moo di xajale dëgg ak caaxaan xamee xàmmeeloo nit ki li ko war ak li ko warul yi ci biir alxuraan ji nga xam ne moom moo wàcc ci biir weeru koor kon jataay xam-xam yu mel nii su amee amee fii itam rax ci li ngeen yaatal ko ba nga xam ne mbooleem foo xam ne tu xam-xam nekk na fa donte génn na yoonu murit gis nañ ne yaatal ngeen ko yaatal goo xam ne loole luy mbégteel sëriñ bi la waaye mboolem ku mu bokkal borom daaru mooti ak koo xam ne kii lu baax ñor na la mbir moomu um, sori na ci ñoom gis nañu ko te yëg nañ ko lu tax loolu mooy sëriñ Abdul Xudus daf daan wax naan farfarloo ci tariixa dafay xatal diine dafay xatal diine ndax diine dafa war a yaatu tariixa yi dañ ko war a yaatal waaye waruñu ko xatal kon mu am joxañ boo xam ne génn ngeen ko ci mu delluwaat ci wàll woowu ci fan yi ñu di ko naw lool di ko yëkkati di leen ci tagg bu baax a baax di ñu ko jotal ni ko sëriñ Modou Karajo waxee léegi donte nga xam ne jataay yi amu ci itam ñu ngi koy topp nag bu baax a baax daanaka xaw na ñoo mën a xam bis bu nekk kenn ku ci nekk bis bu nekk ko wax ku fa waxtaan lam la waxtaanee waaye nii la mbir mi mën a tëdde lenn lu nekk am ñoo xam ne ñoo koy sàmm saytu ko ñeneen ñi nekk ci leen ñu boole ko nag lépp mën a taxaw kon ci dellu ci ki nga xam ne mooy boroom Daaru Muxti ngir xam-xam ak xam-xamu diine ci biir xam-xam lépp dafay day loo xam ne lu askanoo ci moom la ci digalul Sëriñ Tuubaa kon defe naa ne tànkam yooyu nga xam ne mën nañoo jàpp ne moom ngeen di roy ngërëm rek ngeen ci boroom Daaru Muxti gépp ñu rafetlu liggéey bi te te naw ko defe naa ne loolu rek doy na màndarga ci ne jëf ji ju ñu nangu ne daf koy won ne ko daf ko néew waxul asalaamaaleykum néew ko def ko ayyuhal muridu saalih Ibrahima dafa wax ne li yàlla indi ki nga xam ne ki bind araf na ko na xam ne loolu la ko noonu la noonu mm, bay na xaw say ni ne ko ne mi nga xam ne mooy ki ki bind araf yi ko muy euh, maa ngi ñaan yàlla sunu na ko def mu nekk wala ma mu nekk loo xam ne Sëriñ Tuubaa bu ko waxee rek am na ba noppi texe ak buntu xam ak xam loolu kon suñ ko defee ci lecture ak sant jàll suñu boroom ci li nga xam ne moom laa ko tuddee woon daaw woon de kon dara gatul ndax dënn bu nekk ci yéen xam ne yi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ñu di ko dundal ko dundal loolu lépp delluwaat nag ci ngërëmul sax naa ne lépp itam nag suñ ko seetee dafay delluwaat ci liggéeyu Sëriñ Tuuba ndax moom mooy lépp lu fu waaye amee dara rek wala nga feeñ fee ci dara rek ci Sëriñ Tuuba lañ koy delloo ndax fekk na du woon moom rek dara du doon dara loolu mooy li nga xam ne moom la borom Daaru Muxti gëm moom la nekkoon ak moom moom la dem dund ak moom ñi fi nekk itam loola la ñuy roy kon ñu delloowaat lépp ci liggéeyu sëriñ boo xam ne bu yàlla nangu la yàlla barkeel ko ba ñëpp xaj ci lépp lu ci waay jële ci xam-xam fortaatoo ko fi ci koo xam ne kii budul woon jataay yii doo ko xam yàlla barkeelal la ko yow moom ma ko doon déglu te bëgg koo jariñoo mu mën a feeñ sa diine mën a feeñ ci sa ngor mën a feeñ ci sa nekkinu àdduna te loolu mooy li nga xam ne mooy daje ci biir xam-xam yi xam-xam yi moom du ci caa génne dafay xam-xamu nuy bu mën a tekkil doomu aadama jariñ ko jë indil ko njariñ dàqal ko lor loolu rek mooy li nga mooy xam-xam te loolu xam-xam yooyu yëpp daje na ci mboole yi xam ne waxtaan yi feeñ na fi kon sëriñ bi dinañ ko gàttal ci ne sëriñ si yi nuyu na leen sant na leen gërëm na leen ci li nga xam ne def ngeen ko defee ne seen bopp rek ngeen ko defal waaye ngeen xam ne mbir la moo xam ne jàpp naa ne moom weesu na sax seen jot fi nga jàpp ne fa la fa la toll ci yaatu. moo la ci féete kilifteef sant la ci xolam sedd ci ba e, lu ci baree bari e, dana leen ci noppal ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko jege dañ leen ci noppal ndax mbir mi du seen mbir yéen dong te coono yi bari na metti na. waaye itam tàmbali bu nekk am nañ nag ñun waaye bu soobee la li li wér wér moo di jàpp leen ci lii te fas ci yéenee sax ba faw te xam ne moom njariñ rek moo ci jógee ci waxtu bu nekk te benn coono du du ci jógee loolu mooy li nga xam ne moom la ci sëriñ bi yéene as ko yéene ànd ak yéen jàpp jàpp ci itam ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal borom daaru moo ci kon nañu xam ne liggéey bi xam-xam génn ci ay borom yu xam-xam ay nit taatan ko defe naa ne dañ ci maanaam loo xam ne dañ ci mën a dimandikoo nag ba weer wi dellu siwaat déwén te loolu rek mooy li nga xam ne mooy li ci doon li am solo rax ci dool itam mu des ci eh, taatanukaay yi nga xam ne dana fi des ñu di ko mën di di di jariñoo kon di ngeen eh, jotal daaru ci loxoom la nekk mu ngi leen sant bu baax gërëm leen te ñaan yàlla itam yàlla barkeel li nga xam ne mooy li fi bàyyi barkeel li nga xam ne moo des ci seen i dënn ba waxtu wu nekk rek lépp lu ngeen ci yéene ci liggéeyal lislaam yàlla may leen ngeen man ko lépp lu ngeen ci yéene ci liggéeyal Serigne Touba yàlla may leen ngeen man ko ci su booba dana mel ne manqué ci dana am kon loolu su boobaa ñi nga xam ne moo tax ñoo tax ñuy wax mooy jég nañ ni kon nga jóg jot na ngir jëm ci fàttaliku ak koo xam ne kii xamutoon nga jóg xam ne ci ndax bu du loolu rek di nga loo xam ne dina la mën a tilimalal wala mu lëndëmal la sa yoonu diine su boobaa doo xam foo koy waxee ji kon nga may nu itam li nga xam ne moom la ñu def ci biir koor gi lépp ci xeeti jaamu yàlla yàlla nangu ko bu ko nangoo itam mu ful ko dencal na ko foo xam ne waxtu bis bu nu koy jox dana fekk nu soxla ko lool te lu nu fa fekkee itam du doy boobaa nag moom kattanam ak yërmandeem mën koo mottali ba defal lu ci loo xam ne lu kawe sunu njort lay doon ginnaaw bi ñu sant yàlla ne moo fi toog jotaayu borom daal moo tey ak yu rafet yooyu yàlla na ko fi yàlla yàggal mu yàgg fay jot li yàgg ju fay fekk te lii nga xamante ni tamit moom la ñuy taxawal te defuñu ko ci kaw lenn ndigalu sëñ si xat fi may kàttan ñu yàgg woo taxawee ba def ko li nga xamante ne moom la ko bëggee kon euh, xam dañuy jox kàddu gi sëriñ Seexuna Mbàkke mu sëriñ mu assasatu Wafa yi moom moo koy cant yëkkati jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñépp ñoo jàpp ci liggéey bi te ki ci jiitu mooy ki nga xamante ne mooy Serigne Cheikh Khady Mbacké di xalif borom daan moo ak Serigne Bass nga xamante ne kon mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Cheikh mu jotali kàddu cant yooyu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokk jullit ñi fi tam fi liggéey lépp mu nangu del ma sant eh, ay kàddu cant yoo xam dama ko war a jot li eh, bu defee cant googu nag ñu ci njëkkee seen Cheikh Khadim Mbacke mi nga xam ne moo fi xalifa borom daaru eh, di ko ñaanal bu baax a baax yàlla jàppale ko dooleel ab taxawaayam ba lépp lu mu bëgg liggéeyal borom daaru mu mën ko àggale ak mboolem njabootu borom daaru gépp ak kàddoom yu rafet yi mu fi wax kon ci ñoom la ñuy tàmbalee cant bi su jàllee yi nag ñu ciy teg mbooleem ñu jàpp ci kuréel gi eh, di ko tàmbalee ci bàngaas bi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo saytu wàllu xam ci kuréel bi nga xam ne bi waxtaan yi jubee ñoo fexe ba euh, dajale ñu fi waxtaan ñëpp kenn ko dañu jokkoo ak moom ba euh, ba bi ñu demee ba ci biir koor gi kenn ko dañu jokkoo waat ak moom jox fexe ba jël thème ba muy jox ko ko ñoo fi daan rotit nga xam ne ñoom ñoo koy gëstu laaj lu mu bari bari ñoo koy gëstu ci ci guddi gi ba wan ko kilifa yi bañ gis ko ba pare bu ñu xëyee suba di ko tontu euh, di sant ba tey ñi nga xam ni ba tey ci bànqaas boobu lañ bokk nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu séddale waxtu yi nga xam ne bu ñu agsee ci jotaay bi kenn ku ne ñoo lay xoolal la ngay war a la ngay am ci minute ah, di di sant ñi nga xam ne bind nañ ko saytu di ko denc waaw ah, di sant ñi moo xam ñeneen ñu dëkk kenn ku ci nekk fu mën a nekk ñu ngi koy sant bangaas bi nga xam ne ñoom ñoo seen see xat yi ak kilifa yi dëkk bépp eh, carte yëgle ko mbooleem ku ko war a yëg ni noonu tamit ñu jokkook rajo yi nga xam ne ñoo ci gox bi fexe ba yëgal la ko kenn ku ci waxtaan bu ñu def ña teg ñuy continuer di ko ba xam ñoom ñu ngi koy teg wala Dunya Mbàkke ak euh, Diso FM ak Touba Mbàkke FM daanañ ànd ak ñun euh, danañ ko teg sant bu loolu jàllee boolu bangaas bi euh, nga xam ne kuréel gi quartier di ko saytu fexe ba lépp luñ fi soxlawoo ci wàllu défense ñoom it ñu ngi leen di sant ñi nga xam ne nga xam ne lu jëm ci wàllu seen biir nga muy wàllu amaji ak bisaab nga xam ne ñoom lu nu mën a nu mën a man rek ñu ngi ko ci sant bu baax a baax di ci am solo ak mbooleem koo xam ne daal ñu ngi koy sant bu baax ful jàlle ñu ngi sant wàllu taay bi ak waajal ñam yi def nañ ci liggéey bu am solo jamono ji nekk ñoom ñoo fi njëkk di fi niki noonu it bu jàllee fii saa saa saa danañ ko gaaw delloowaat danañ fexe ba bala ñoo julli loolu liggéey bu am Euh, ñu ngi leen di sant bu baax a baax ndax ñoom seen biir am na lu ne kenn ku ci du jar ñu lim kenn koy lan ki tudd waaye euh, bi di mën a dégg nga xam ne ñoo ko bu baax a baax ngi leen di sant nga xam ne bis bu set danañ fexe ba cassette yi moo xam MP3 la moo xam cassette yi la ko cassette bu ne ñu defar ko ba mu baax ba mel na war a mel seen liggéey boobu ñu ngi leen di sant yi ñu fi waxtaay ñu mën ko man ko am ñoo ñu ngi leen di sant ba tey eh, ba tey ñoom ñoo ñu ma doon wax mooy fexe nañ ba eh, loolu ba waxtaan koog ñoom di seet bi ñu accès ci biir koor waxtaan waxtaan mu ci def danañ fexe ba antoo gis ñu ngi noonu tamit di sant jëmmi si seen bopp it ci jàppandal gu ñu jàppandal eh, jàppale ñu ci ba waxtaan wu ne ñu mën koo teg bokk na ci site yooyu almouridia point com nga xam ne ñoo waxtaan yépp ñu ngi ko ñu ngi ko cay def ak lu mel ni istiqaama ak lu mel ni is ak lu mel ni surtout isbu tarxiya ñoom it danañ ko teg lu mel Madialis point com tamit Madialis point org ñoom it bëggoon nañu koo teg euh, duñu di sant mboolem ku ñu faal ay bagages lu mel ni waa Station bi yónnee nañu ay ay bagages Station bu Darou Moukhty yónnee nañu ay bagages yu am solo ñoom it ñu ngi leen sant bu baax di leen ak cant ak mboolem euh, ñi nga xam ne ñooñu daan ordinateur rek yeneen yi nga xam ne moom lañu daan jëfandikoo ba ba mën a euh, wéyal liggéey boobu. waaw di sant it. Euh, bangaas bi nga xam ne ñoo yoroon wàllu xasida yi nga ne ay ndaw yu faru lañ bu demee ba jub ñaan suñu borom mu jàppale ñu ba ni ko bëggee ñu mën ko am ñoom tamit ñu ngi leen ci sant li ngi bu ñu duggee ci biir koor gi ñu ngi doon def bis bu set bala ñoo jul tàkkusaan danañ dikk jàng ay xasida euh, nga xam ne ñooñu ñu ngi leen di sant ak mboolem bangaas yi nekk seen biir ndax ay kuréel yu bari lañ seen biir waaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant waaw di sant euh, mbooloo mi nga bangaas bi nga xam ne moom moo lëkkalewaat kuréel yooyu yëpp nga xam ne mboolem noo ci mën a jàppe moo xam ñu dikk eh, di déglu si la taxaw ko ba li mu bëgg a liggéeyal borom daaru mu liggéey ko moom it ñëw na ci jotaay bi eh, bi ñu koy tàmbali dikk fi ànd kook ñun soññu ci bu baax a baax ginnaaw bi fu toll mu ngi koy déglu eh, diñ ci soññ bu baax a baax moom it ñu ngi koy beral ak sant ci loolu ci gàttal daal kon ñu ngi sant mboolem ko koo xam ne jàpp na ci rek asalaamaaleykum wa rahmatullah joxu naa Mbàkke xaj na ak ñoo xamante ne participe nañ ci yëf yi dafa nekk loo xamante ne ñoo ko def noonu rek waaye ñoom ñi ko def ñépp kenn ku ci nekk xam nañ ne la ngay def ngir yàlla moo tax nga koy def sàkku ci fayuk ëllëg moo tax nga koy def kon daanaka jëroon tudd sax waaye nag ñun ñoo taamu tuddi gi noonu rek kon ci gàttal daal képp ko la ngay def yàlla moo tax nga koy def yàlla gis na loolu yàlla bu yàlla nee na jëf yooyu yàlla na ko yàlla fay te làqu ko fu yàq yegut kon ginnaaw waxtu yi daf xaw a xat xam naa ne li def moom mooy dañuy daal dugg ci programme bi su ko defee jox kàddu gi sëriñ Xaari Njaay mu indi liñ fàlluloo mi ngi jataay bi incha allah bu ci noppee des jox kàddu gi sëriñ Mouhamed Mbacke moom mi ngi jataay bi ak ñeneen ak ñeneen kon li ñuy def moom mooy dañu jox kàddu gi sëriñ Xaari Njaay Rachid rek moom yaakaar naa ne jël koy présenté ndax waxtu wi daaw àndoon nag ñun ci jataay yi ren ji yàlla baaxewaat ko mu ñëw àndaatam ñu ci jataay yi malgré xam nañ ne naka noonu sëñ Fallou tamit xam nañ ne jaaroon na fi jaaroon na fi ren jii nii ci fan yële weesu waaye nag loolu doyut tamit biñ ko woowaatee dafa bàyyi lépp lu njàppoon xam nañ ne kenn ku ne xam na ne nekk na ci ay xat-xat xam nañ li nga xamante ne moom moo wàcc si kawam yàggut yàlla na ko yàlla na yàlla xare àjjana waajurum woowu nga xamante ne moo génn àdduna te yàlla noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di teg ci seen loxo nuyoo boobu nga xam ne moom lañu lislaam tànnal di nuyoo bu teey boo xam ne bu yàlla barkeel la muy jàmm yàlla ak yërmandeem ak ay barkeem yàlla sotte ko ci sunu kaw ñun ñépp ak jumaa ji nga xam ne dafay màndargaal doon goo xam ne dëkk bi doon na ko dëkkub diine ak jataay bi nga xam ne itam ñu ngi koy amal ci biir weer wii moom itam muy màndargaal doon goo xam ne dëkk bi doon na ko dëkkub diine doon nañ daje di tànn ay tomb yu bari yu fasantikoo te lépp jubluwaay ba weesuwul tasaare li nga xam ne moo di xam-xam ak jooxe sunu warteef ci lislaam ndax wooteb yàlla muy jot li lii nuy def ci la dugg ndax kenn ku nekk la nga xam te yàlla xamal la ko amatoo sañ-sañ ci teeku danga ko war a jot li ni nga ko xamee yonente yi fi nekkoon yépp loolu moo doonoon seen taxawaay wa ansaxu lakum wa aalamu min allahi ma la taalamuun dama ñëw di leen jot li lettre sans boroom te di leen laa biire laa biire gi nag weesuwut xam ci yàlla lu ngeen xamul rek boo jëlee ko mel ne hóodin itam loolu wax uballi leetaru yàlla bi ba ñépp jot ci loolu moo waral jataay yi moo fi bàyyi yonente yi moo leen fi bàyyi woon moo fi bàyyi woon itam nit ñu baax ñi euh, bu fekkee ne dañoo bëgg a def ab taxaw seetlu ci li nga xam ne jot naa jàll xëy na nun rajo bi doon nañu dégtal la gën a bari ci li nga xam ne doon na fi jàll waaye jataay bi moom suñ ko bëggoon a atte rek ni ab jataay boo xam ne dafa tegu ci kaw aw yoon ay njariñ yu bëree bëri da cee nekk euh, nekk na ci daje guñ daje ci benn ci néegi yàlla yi ku na ne ngërëmul suñu borom subhaanahu wa ma ngi coroon ga yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon na wax ne dajewut mukk ay nit ci ab néeg ci néegi yàlla yi di jàng téereb yàlla bi ak di ko jàngalante lu dul ne ak dal dana wàcc seen kaw yërmaande muur leen suñu boroom di leen safoo fam nekk majtamaca qawmun fi bayma wa dakarahum allahu subhanahu wa taala fi man inda kon daje giñ daje ci néegu borom bi subhanahu wa taala di fi jàngalante loo xam ne ci alquran lañ koy jële loolu ñu ngi ciy séentu li ci yonente bi alayhi salatu wasalam gàll te mooy sakina ak yërmaane joo xam ne dañuy muur ndax dëgg la ayaama maadudaat fan yi bariwut fan weeri weer la waaye nag li Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu doon wax naan walaa takun fi kulli yawmin taarika taalluman summa bi ihmal naasika bul bàyyi benn bis muy jàll te xamluwoo dara ci sa diine te loo ca xam nag nga jéem koo jëfe defe naa ne xam ne ku ko bëgg a jariñu dégg ci seeni nopp nga taxawal layu yàlla ci seen kaw loolu am na ci jataay bi dafa fekk na nag moo nekk ci seen loxo hidaayatu tawfiq nekk ci loxol yàlla moo tax borom bi subhaanahu wa ci alquranul karim muy wax ne wa ma arsalna min rasulun yabal benn la ko waral mooy li yubayyina lahum ngir mu leeralal leen bu leen leeralee ba noppi nag lu loola leer leer leer du tax mukk ñu daat koy jël lu dul ne coobaral yàlla daa ñëw moo tax lam ca tofal doonte am la atafu ko ca lu njëkk la waxut fa yudilla dane fa yudillu llahu man yasha ñu jaar ca yoon wa ñaka ci sooy witam yasha yaj'alhu ala sirati mustaqim su ko defee kon yi nga xam ne jot na fee jàll yépp hidaayatu irshad mi ngi ci biir mooy wax nit ñi dégg te la ngay wax doon lu wér lu ñu mën a jële ci foo xam ne fu wér lay doon loolu rek la boroom xam-xam ameel nit ñi loolu rek la yonente yi ameel nit ñi waaye hidaayatu tawfiq moom ni ko yàlla waxe innaka la tahdi man ahbabta baax a gu ragal yàlla jataay bi ab jataayam la wa taawunu ala al birri wa taqwa danu ko digaloon suñ boroom daa waxoon ne ne ngeen di dimbalante ci ak baax tey dimbalante ci ak ragal yàlla te bañ a dimbalante ci bàkkaar wala ngeen di dimbalante ci li nga xam ne moo di ak noonu am na ñu nekk ca stade ya di organiser ay làmb wala ñu organiser ay football di ca jàppalante bu baax te mbir ma jaral leen lu itam ñu damm ko ci biir la mu doon def taxut mu bàyyi doxe fa bàyyi bëre waaye daa faju ji ba wér dellusiwaat te la muy def di caaxaan dong loola bu ko jaralee loola ñu nekk ci lu baax loola war la leen ko jaral loolu moo tax saxaaba ya mbir yee jaraloo dëgg ramadaan ji ñu nekk xam nañu ci la xasootu badrin amoon te booba ba ñu jox yàlla muqtafa ngir réer gu tasaaroo gi ak bari gi waxut dem na de dana ixtafaa daa nëbbu ci ñenn ci nit ñi boroom xam-xam yi am masuliya ci war a leeral loola ndax lu nëbbu dañ ko war a leeral loolu mu nekkoon taxawaayam wa sunnatahu inshaa rabbi ubayinu sunnaam soosu bu soobee yàlla danaa ci jéem a leeral sama kem kàttan la nga xam ne moom la ma ci yàlla mënal kon nag dimbalante gi ci lu baax ak dimbalante ci ragal yàlla defe naa ne jataay bi wundu ko bu baax gannaaw mën naa am jataay yu mel nii taxutoon muy bari ñi ko njëkk a sos njëkk koo xalaat ba fi mu toll nii jataay bii am na yeneeni jumaa yoo xam ne fi lañuy ñuy copier fi lañ jëlee bay def lu mel ni li jataay biy def lu mel ne iftaaru saa'imin ji ñu fi def am na ñeneen ñoo xam ne fii lañ ko jëlee su ko defee day mel ni rek te buntu boobu buntu la buy tasaaroo yéen ñi nga xam ne yéen ko taxawee bu yàlla dogalee ngeen jóge fii itam ñeneen ñëw di ko taxawewaat yéen na leen ubbil yoon wu ñu mën a jaare ngir mën a am lu baax te lu baax day gannaaw nga xam ne day dellusiwaat ci boroom boroom waru koo yërëm sëriñ saan bu baax moom gannaaw day dem di dellusi lu mu gën a rëy moo ci gën a baax loolu moo tax mbir yi luñ ko gën a mën a tasaare ba mu génn sax jumaa ju mag ji dem ba ci yeneen jumaa gox goxaan yi su boobaa lépp aw yiw lay daal di doon woo xam ne wu law lay doon bu ñu fi jógee tey yàlla sama boroom dogal ñu génn àddina lanuy fekk barsàq dajaa bokk ilm neen sit almuridiya ñeneen a nga feneen toog di seetaan li am fii muy xam-xam boo xam ne ñoo ñaa nga cay jariñu su ko defee loolu bokk na ci li nga xam ne luy jariñ ab julli la ci waxtu nekk tasaare xam-xam te xam-xam dañ ko war a tasaare kenn waru ko bàyyi mu giim ramadaan itam dundal ko ci lu xeetoo loolu mooy dundal ramadaan ci lu xeetoo ak ramadaan ndax cosaanul diini nga xam ne looy dégg ci diine ca cosaan loolee la bàyyi ko muy alquran ni ko sëñ bi doon jàngi léegi hudan linnaas hudan linnaas shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaas nga xam ne hidaaya gi ci ñépp la jëm donte nga xam ne ci biir ñooñeel kon ramadan dundal nañ ko ci lu xeetoo ak ramadan te ramadan damay wax ne ni ko sëriñ Tuubaa di waxee ñett ñeenti nit doo ngay màggal ramadan ka ca jiitu mooy yàlla mi nga xam ne mooy boroom ramadan muazzaman inda rabbin la sharika lahu ak wa nga xam ne dañoo am ko ragal la'allakum tattaqun kon ñi nga xam ne am nañ ak ragal yàlla bu ramadan ñëwee seenu ko ragal yàlla day gën a dolleeku moo tax dañuy màggal ramadan waaye wala ilmi ñi yàlla jox xam-xam tam nga xam ne jàng nañ ba xam lan mooy ramadan ak la ca yàlla dëxañ ci aw yiw ñoom itam ñuy màggal ramadan lañ doon war rashadi ak ñi nga xam ne ñu jub lañ kon bi duutu bëreeti mbaa bu ñàkk bu mënta ñàkk dem ba jeex itam dana néew lool ndax ñoo ngi yóbbulul nit ñi di leen wutal zaat te zaat nag bañ leen di wutal mooy xayru zaat ndax suñu borom dane wa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa nit ki bu fekkee ne day tukki te nun ñëpp dañuy tukki insha allahu taala kon jataay mel nii bokk na ci li nga xam ne day dolli ak ragal yàlla ndax ragal yàlla moom mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere yi te nit mënta jëfe ndigal lu mu xamut mënta bàyyi itam tere loo xam ne xamu ko su ko defee kon loolu lu am solo la mu mel ni ki li nga xam ne moo ci laxasu ci jataay bi ci di ko wax mën nga caa sori lool te ko jeexal ma'ashara al anbiya'i la nuras ma taraknaahu sadaqa nun mboolem yonente yi kenn du doon luñ fi bàyyi sarax la muy maanaam maddiyaat yooyu waaye nag am na loo moom mooy sunub cër nu bàyyi ko fi fa man axadahu faqad axada bi xazin waafir te loolu mooy xam-xam ñu jële woon ko ci yonante ya mooy ndoona la dëgg-dëgg ñu jële woon ko ci awliyaaw ya muy xej yàlla yi ndoona loolu fekk nga xam ne noo ngi koy téye di ko saytu di ko sàmm noo ngi am yaakaar ci suñu bopp waaye bu fekkee ne kër ya rek lañ fa séenee taaral oto ya la ñi nga xam ne mooy nit ñu baax ñi loolu moo tax soññee gi ci xam-xam ndaw ñi dem wuti ko ba am ko wëlbati ko itam di ca wootewaat lu mënta ñàkk la ci waxtu nekk te lii ci lo rek lay dugg ndax programme bi nga xam ni moo war a dox ci kaw suuf yàlla moo ko tër suuf si borom bee ko tëralal nii am yàlla dogal ñi ju daa soreeg wala arda jooju waaye ca lay dellu ñépp ñoo xam ne ñu ngi ci kaw suuf si ma tëralal jaam ñi dañuy jeex bi mu ko tëralee ba noppi nag dafa tëralaat moom yàlla moom yi programme boo xam ne kii dund ci kaw suuf moom la war jaar muy ñeenti tomb yu ma di bay xel ci waxtu nekk nga xam ne ci laay tëjee ndax yeneen mbokk yi rasulu sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ci jaam ñi la ko yónni inni rasulullahi ilaykum jamian bayut kenn kaana nabiyu yub'athu ila qawmihi xaasa fa bu'istu ila nnaasi kaaffa yonante bi mu mas a jaar ci nitam dong lañ ko yónni waaye man ci ñëpp lañ ma yónni moom moomu yàlla yónni woon ci jaam ñi la mu indi woon doon ko jàngal te xel nanguwut yàlla di sàmm al mubayyan ba noppi walbatiku di di sànq al mubayyin mooy li ñuy leeral yàlla bàyyi ko fi ba noppi la koy leeral yàlla sànq loolu xel nangu ko moo tax sunna sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam borom téye ko saytu ko ay boroomi xam-xam liggéeyal ko ba ràññee ko ca nit ki war ihi xayru wara jaakum huwa mu seen borom wara indil muy ki gën ta li nga xam ne ku ca doylu yàlla ku ko noon fasal ko xam lu ji li nga xam ne doon loolu bokk waaye li ma doon wax naasika tomb mu njëkk bi ma doon wax naasika jooju mooy tomb ñaareel bi muy lu tuuti loo ca xam muy lu tuuti loolu li ngay wax man a am njëriñ am sànni nit ki di wax kabura maqtan ind ma taalla sallallahu alayhi wa sallam ta ila ma taallam sallallahu alayhi wa sallam moom nga xam loo ci alayhi wa sallam te mënta ñàkk melal boppam ci ne moom afa nafsahu wal maghfira comme na nga xamee ni itam di sa nga fële moom itam saabi said waaye bu ñuy wootee loolu mooy lislaam adu ila allah man ittabaani oo nit ñi jëme leen ci yàlla mooy lii nuy def borom bi subhanahu wallahi bil qur'ani wa sunnati allati hadatni saraftu al kulla wal dem leen ci yàlla wa sunnati moo ma jubal foofu laa ko jëme may wax wal qalbu xaashi'u bu ñu xamee xam def waxtu nekk sayyiduna balligh ku ko fekke wut yéen ñu daawa loolu moo tasaare lislaam ci addina bi ci lislaam rek tey su ñu ngi ko jeexale bi subhanahu su taala xam ni ay ndaw lañu ndax gut ci kanam yàqee ni jàng nag lu tax ñu denc ko lu ko yàlla leeralee ba noppi daal mën na la jàppee anzalna min mooy as-sabru al adaa muñ lor yi la ciy fekk ndax kat du ñépp jug ngir jub te du ñépp jug ngir gërëmloo ak njub boo toogee fii di def lu baax yor yéene ju sell am na koo xam ne bu buñ ko laajoon lee ñuy def ca jumaa lu mu doon mën naa am mu wax leneen lu bokkut ak li leen tax a jóg ñuy jéem a wane seen bopp rek la de ñu jéem a génn seen bopp rek la de waaye loola sa xel fam cay dalee mooy gannaaw nga xam ne moom aw làmmiñam la yor di wax te mënta muustu ba agsi ci sab xol ba xam la ca nekk loola moom fa la sant ak yàlla gi nekk doomu aadama moom lu coow li bari bari moom du yër mukk li ci sa biir xol te yàlla itam li nga xam ne moom la nit ñi gis ci sa ci sa zahir moom tam itewoo ko dañoo safaanoon nit ñi li ñuy xool ci kaw nii ci yow du lu yàlla xool de inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum yàlla seen xool yi rek lay xool kon buñ ci jubloo tasaare lu baax ak yéene ju sell su boobaa dañuy daal di mën a am aw yiw bu baax a baax gàllankoor yi nga xam ne mooy nekk ci kanam nag di gàllankoor yu bëree bëri nga xam ne mën nga koo jël def ko nii li taxaw ci kanam woote bi yàlla di ko gàllankoor ba ca jiitu mooy ñi nga xam ne àddina da leen a gënal alaaxira te ku gë àddina gënal alaaxira ci kaw ci ginnaaw bànneex ngay daw te bànneex ci boppam dafa waroo ak li yàlla woote alladina yastaxibuuna alxayaata addunya ala al axira ñooñu foo leen fekk dañuy gàllankoor yoonu yàlla wi wa yasudduuna an sabilillahi bu ñu yemoon ci gàllankoor nit ñi an sabilillahi nga man a wax ne kon baax na ndax koo xam ne yeewu na fitra bi yàlla def ci yow boo gisee yoonu yàlla da nga xam ne lii mooy yoonu yàlla waaye duñ ca yem waaye wayab xuuna iwaja dañuy jéema a wan nit ñi ne leen loola jubut far loola daa dëng ñooña danse guñ danse moo tax yàlla leeral seen biir indi jumtukaay boo xam ne maanaa day duut baaraam ne ulaika fi dalalin baid ulaika fi dalalin baid ñooñu nga xam ne maanaam dañuy gàllankoor nit ñi an sabilillahi di jéem a wane ne yoonu yàlla bi jubut suñu borom nee na ñooñu ci ak sànkute gu leer nañ ñi lanu ne mooy li Sëriñ Tuubaa di wax wa man nahaakum an an taallumi fa nahyuhu ila dalali yantami wa man nahaakum an taallumi fa huwa xalifatu laini almujrimi fi ma yusiruhu wallahu jal xasibuhu yowma aljazai wal wajal lu saytaane mën a yàq rek kii al gàllankoor nit ñi ani taallum kooku mën na koo yàq nit ki dafa war a yëg ne mooy laazimu daawa booy woote ci yàlla moom moo ca war a am bu ca amut nga war a laaj imaam Malik dara wax ne laa xayra fibri in lam yu'da fi hada diin aw yu aw yiw nekkut ci jëmm juñ loorut ci diine ji alquran a ngi melal ay nit fa alladina haajaru wa uxruju min diyaarihim wa uudu fi sabili su ko defee nag yàlla day nattuwaate xool ba xam lii ngay wax ni wér na wala wérul wala nabluwannakum xatta na'lama almujahidina minkum wasabirina wa nabluwa axbaarakum lii nu wax ni faaw yàlla natt ko ba xam duñu wax rek ne aman naa mu jeex waaye faaw suñu borom natt nu ba xam wér na wala wérul daa am na ci nit ñi ñoo xam ni buñ leen loree ci yàlla fitnay nit ña dañ koy jàppe comme mbugalum yàlla ba daal di bàyyi lañ nekkoon wa min annaasi man yaqulu amanna billah fa ida udiya fi llahi jaala fitnata annaasi ka adabillah loolu lu ma bàyyi xel na ci waxtu nekk moo tax yonente yi dañoo waajoon ngir dékku lépp luñ leen lor te fekk booba ma ngi leen fekk ca woote wala nasbiranna laam googi ak nuun googi di ko tawkiid wala nasbiranna ama gudde waaye waaj nañ ko wala nasbiranna ala ma aadaytumuna kon mooy la Luqmaan doon wax doom ja ba mu ne ko wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar itam dajaa tegaat wasbir ala ma asaabak kon lii du lu woyof lii lu diis la maanaam tisaare aw yiw ba ñëpp jot ci nuru na lu yomb waaye yëmbut ndax li lay xamal ne yombut mooy dangay dem ca beneen tabaxa ba nga xam ne taxawuñ loolu su ko defee nag di ci yéetal bu baax itam ixlaas ndax moom mooy lépp far lépp lu nuy def na jëmi sa borom subhaanahu wa taala rek di tax ndax taggi nit ñi mën naa dugal doomu aadama fi sharakil xannaas min ba'di ma kaadam tidaaxu naasi kaadami na fan da nga caa dugg waaye waaye xaw nañ ma caa dugal imtidaaxu naasi daanaka xaw na maa yuddu xilu nii fii sorakil xannaas c'est-à-dire sunu bopp seytaane moom ci ginnaaw liggéeyi leen ba ngeen noppi ci liggéey bi ba xam su noppee mu gis loo leen seen bopp duufalal leen seen bopp su ko defee nag ngeen fàtte hada rahma min rabbi dul qarnayn ñu ne ko dañoo bëgg nga def ijal baynana wa baynahum radma mu ne aatuni zubar al hadid man kay fa ahinu ni bi quwa rek ajal baynaka wa baynahum radma ba mu àggale ci liggéey ba nee na bu kenn qaala hada rahma min rabbi bu kenn tàcco lii daal ci mbaaxu yàlla rekk la léeblu wa nii a am ashkur loolu itam ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax ndax man araada an yuzkar fala yuzkar wa man araada an la yuzkar fa yuzkar kuy dox ngir ne dañ faw dañ may tudd diisu la tudd mën nañ laa tudd diggante su gàtt gàtt nga am nga am ca mbooloo mu bari waaye yàlla mi nga xam ne mooy yor xoli doomu aadama mooy jekki-jekki maana sub doomu aadama yi sallallahu day wax ne bu jaam bi gërëm loo yàlla yàlla day def déclaration ca kaw wax ne diw ci kaw suuf day bëgg naa ko daa di wax ne yéen tam da ngeen ko bëgg dal di koy defal su ma yuudau lahul qabul fil ard Sëriñ Tuubaa tey masala ku bëggoon a fexe ba aw turam génn àddina kenn du ko fi du sotti bul ci biir doomu aadama yi loolu doxutoon ngir di ko wudde maanaa jamono booba moom yàllaa ko ñoroon wa anna ila rabbikal muntaha muntaha ba yàlla la ko defoon waaye yàlla moomee nag yëg ne kii xolam bi li ci nekk mooy yàllay kese moo jëlaat xabul defal ko ko ci doomu aadama yi ak ñeneen nit ñu baax ñëpp amul benn bis buy jàll lu dul ne da ngay defee ne ñu ngi ci kaw suuf di dund ba léegi amul benn bis buy jàll lu dul ne da ngay defee ne ba léegi na lillaahi baqiya maa kaana lillaahi baqiya lépp loo xam ne dañ koy def ngir jëm yàlla loola day des kan moo koy desal yàllaa koy desal ci turam woowu yi ñuy tuddi albaqi ci lay desale mboolem luñ def te jëmam tax waaye nag ci lay nag ci lay ci lay ci lay ci la fi itam lépp luñ doon def te jëmam taxut kon lu saytaane wax ne nañ ko wax ne ko dara loo mën a wax daal rahma min rabbina rek nit ngóora rek la gën a waaye ngóora moom ku lañ ko war a wan ba mu des yàlla ku nekk wa annahu la zilta daa taqsiri fiihi walam taji bika naqiiri fii janbi ma alayka min xaqil jalil walam taji bi darratin wala fatil la la war fi janbillaahi lu tax ku ci sukkandiku ba ñuy xool xol yi di ko xool ndax nun kat noo mën a xoolal suñ bopp suñuy xol ndax balil insaanu ala nafsihi basira kenn du la yëral sa xol yow yaa ko yër ba xam la ca nekk bu fekkee ne yàlla kese la imam imam alxasanul basri daan wax ne rahima allahu mraan tawaqafa inda awali hammihi in kaana lillahi istamar wa in kaana li gayrillahi tawaqaf ndax yàlla dafa dogal balaa jë la ko olof di wax daa am lu ne yar saa xel mi man naam sax booba taxawal taxawala guñ lii waaye mu ne yar na ci xelum kenn ci yéen xaatira boobee boo ko yaree su boobaa day daal di jur fikra ñu di ci xalaat ba xam nuñ koy sottale su fikra boobee buñ ko yaree mu far jur iraada léegi ñu am ci namm-namm am ci bëgg-bëgg suñu yaree iraada googu mu dem léegi doon asmu muy léegi ñu dogu ca mu far àgg ci hammu tawaqafa inda awwali hammi in kaana lillahi istamar bu dee yàlla rek mu dem bu dul mu taxaw kon nasalullah taala an yataqabala siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa an yudaa'ifa lana wa lakum al-ajr wa axiru da'wana an gi def ko waaye yaakaar naa ne bi mu fi def tey jii nii taxaw na taxawaayu yéen a jëm amoon ba waroon a seq ak ñun ci biir yi kon nag yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla na yàlla ko xam-xamam yàlla na yàlla guddal fanam li ñu fi wax yàlla nañu ko jëriñoo Euh, xam naa ne ginnaaw temps bi dafa xaw a xat te ñi ci xaw a ñi ci bëgg euh, ki jël kàddu xaw naa kii tuuti. moom jotoon na fee jaar am lu mu fi jotoon waxtaane waaye nag bi mu fiy jógee dafa amoon yéene ñëwaat fi am leneen loo xamante ne dana ko leeral te nag bi mu fi jaaree am lu mu fi waxtaanee woon yaakaar naa ñi déggoon wax ñi déggoon waxtaan ñëpp sawaraat euh, ñu ngi doon laajaat ngir mu dellusiwaat. ngir am ay leeral yeneen ñu defaat ci li nga xamante ne moom la fi jotoon waxtaane kon nag dañ koy jox kàddu gi yaakaar naa dina am leen loo xamante lu bees la sax العليم من الشيطان الرجيم العظيم الله حي قبل حياة كل حي وعند حياة كل حي wa baada xayaati kulli xayin wa huwa xayun laa yamuutu abada subhaana man qaxara almaxluuqina bilmawti wa huwa xayun laa yamuutu kuréel bi ak mbokk yi fu ñu mën a jóge ñëw xam ni islaam rek a woote kon li fi sëñ Xaadim Njaay def comme ab introduction kàddu yooyu mu fi wax yépp rafetlu naa ko dafa mel ni dama koy def sama muqaddima moom it doon doon ñaan bu ngeen ma ko mayee jàng fi genn salaatu ala nabi goo xam ne radiallahu taala anhu cheikhul qadim moo wax ni téeméeri junniy kaamil yu ñu nangu yo yu ànd ak jàppandal wërsëg avant ma koy tasaare dem naa ci kilifa ci Touba bañ ni ma lu dëggu la kon bu ma ko jàngee ñaan kilifa yi toog ñu ñaanal sama yaay soxna Paan Gueye yàlla ko àjjana ñàgg naa ci fukk jéggal ko ba ma fi te ñaanal ma nga fam nekkoon kon sheytaani rajim bismillah muhammadin buqaat judaat allahuma salli ala muhammadin bi adadi albidayaati wa nihayat min almaaduumi walmawjudi lu ca teg rek wa sallallahu ala xayri xalqi muhammad wa ali ajmain kon sayida paan ak képp ku mu fekk foofu mu tëdd ak yeneen gox yépp yi nga xamee ne ay jullit a ngi fa way dawlu yal na leen yàlla xaare àjjana loolu lay ñaan ngeen ñaanal ko tey sallallahu taala alayhi wa sallam kon kuréel boo xamee ni àjjana lañ jëm yàlla nañ ci yàlla boole ak bu jëm sawara waaye mbirum àddina mi itam biñ ko ko laajee moom ka xul min naa im rek la wax géntoon naa nekkoon Paris ci tënk bu gàtt xamuñu ndax 10 secondes la diire woon wala une seconde waaye géntoon loolu la fi toll laafum yo waaye tey jii te gis ngeen silkul jawaahir sëñ Tuubaa di ci nettali na'uzu billahi minha buñ ko buñ ko génnee ba wone ko muy màggat mu jigéen mu doy waar mu ñàng pourtant yàlla danaan pourtant moo taxoon ngeen di faatantey bakkan di jëwante di waxante lu nekk lu bon lu nekk ngeen koy def ci kaw suuf te moom day wommatu dem sawara waaye dana ko wax ni ko bala may wommatu dem sawara xanaa ñi ma bëggoon te sopp waaw waaw kon addinaa lool wóorul te tey nit ñi dañoo àddina lool loolu nag sabab bi mu ngi dellu rek ci tënk sori guñ sore atiu la wa atiu rasula wala wa in tutiu tahtadu yoon sallallahu alayhi wa ndax moom dafa fees delloon ak wuyu waa maa iblis laanatullah alayhi raisul ashqiya moom dafa feesoon dell aku wala mawtul gharb ndax day téere boo xam ne dañoo recommander nit ñi liir ko te ki dem sax am na ko ne ma dana jóge Amérique ñëw ma ni ko kon na ma fexe jëndal téere bi pour waxtaan yi ma koy mën a woon nit ñi xëy na danañu ko ñoom it am mbokk mu leen ko mën a jëndal bu ñu waxtaanee the death of the west day daal di leer ni ñu soriwuñu foofu bu fa nekkul ba noppi ñeeg yu mel noonu yëpp ma nga fa ak léeg-léeg sax awaat fa di génne yenn ñax yi dugg ci biir gerte yi wala ñebbe ji wala lu mu mais bu ñu demee ba ci mujj yàgg léegi dafa mel ni ñi ñuy tuddee suyuux almurabbun ngeen baal ma du attaque ndax ay ay kilifa laa ci am ay xarit ay wëllëre yu bari am na ci koo xam ne sax soxla na ñaan lool ndax dafa xaw a tawat mbàkke la sant bay bayaat bala ñeeg yooyu yëpp awuñu ca jekki-jekki ñëw xaaxaam bi yëkkat surtout taw reen bi jekki-jekki xaaxaam ba ca kaw njëmb ba ca kaw lépp ca kaw jekki-jekki nag ñëpp naan wax jot na wax jot na wax jotee yàgg booy bàyyi rek muy booy booy bàyyi muy booy am na ko ne sax yonent dana wax ba gimiñ gi fuur ci waxin da ngay wax hadis yi gisoo ni mu bare xoola waxi sëñ Tuubaa yi wax deef di wax te deefa war a jàngal njaboot gi itam dañoo war a jàng góor ak jigéen nag am na ko masa laaj ku ñu naan badiu zaman yàgg naa ci Égypte wax benn mufti ci dayaareel masriya ni ko noo xoolee booba a dawlatul usmaniya mi ngi ci maraaxil yu mujj yi tur yàqule mu ni ko noo xoolee dawlatul usmaani mu ni mi ngi mel ni jigéen ju ëmb de waaye bu juree kéefër lay jur mel di doom ci wax ñu doon wax di ci waxtaan lu bon ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi koy ñaawlu lool te war nañ koo ñaawlu waaye jur na ñun sunu yaafus jural na islam lu rey ndax xam naa ne réew yu bari yoo xamee ni gox yoo xam mënuñu ko foon àggale loolee ba mu amee ñoom jot nañoo dugg ci diine ji ci tënk am na ñoo xamee ni caricature yi def na dafa dafa mel ni ne mi ngi ci ab daaira rek léeg-léeg kay fa rek lay wax naka laay demee ca weer bu dee demoon na fa ndax am na ñu ko weddi naka laay defere ab bombe nucléaire naka mais bu ko defee ba noppi la muy jur lépp mooy faat ay bakkan ak def la doon lu dul noonu du nekk lu yàlla gërëm mukk ci waxtaan wi jàll que ni léegi mbir mi daanaka nekkatul al ghazwul fikri yi waaye jàll nag ndax xoolal li nekk Afghanistan xoolal li nekk ci dëkk bu mel ni Irak bi nga xamee ni wax nañ ni lum néew néew depuis quatre-vingt-dix ak léegi ñaari millions faatu na ci ay doomi irakien te lu man ñeenti millions ay réfugiés lañ soit ñu jóge ci gox yu tar dem ci yeneen gox ci Irak loolu ñaari ma pour ma waxtaan ci mawtul xar bu ak lu ko waral téere bi dani lu mel ni avortement mooy doom ju war a juddu ñu ni nañ ko faat ci biiru yaay ji ak technique yi ñuy mën a jëfandikoo ak lu mel ni yooyu yépp di ay contraception yi nga xam ne léegi pharmacie yi boo demee ñu man la koo jaay maanaam nit ki mooy te du am doom yu mel ne ni moo tax ñu faatu te mooy yooyu ma tudd ki ko bind danaa leen wax téere bu may jeexal kan moo bind téere bi ak mooy ban jëmm ndax du du waxantukat ndax ku daan bindal ay président ay discours du waxantukat ca la mu gëm du ca du ca ku ñu respecté lool ca la mu nekk ndax ba ma ko mujjee xam ci xes bu seytaan la bokkoon mu ni ñi ngi constaté que ni juróomi million ak genn wàllu million ñi ngi ànd rek góor ak jigéen di sëy noonu am seen appartement ci Occident di sëy di ami doom juróomi million ak genn wàllu million chiffre boobu ëpp na ko fuuf waaye comme que bind na boobu nañ wax bi bind rek waaye Occident bu Amérique lay wax nag mu ni ñaari million ñi ngi ci kaso yi ñaari millions yi dorog la ñuy jëfandikoo ba buñ ko amul fare nañ mën nañoo faat bakkan sax ndax nuñ mën a def am ko la ñuy wax danañu sàcc wala faati bag mu ni nit ñu weex ñi jigéen ñi ñeenti bébé yoo gis xale yi xamal ni mën na wax ni benn ba mi ngi juddoo ci lu dul sëy boo xamee ne dañoo dem ci seen église yi. yéen àgg na foo xamee ni benn doom rek lay am benn doom te mu ni fistinaat ci sunu réew yi walla loola changé na léegi jigéen mi ngi daan am juróom benni doom jëm kaw. juróom-benni doom jëm kaw booba ci Occident jigéen mi ngi am ñetti doom jëm kaw. kon du leneen taxoon ma junj leen war na faatu te doon li fay diine yi itam jutumaa gis rapport kon Occident googu xam ni fa waaye dafa àgg ba nag dugal ci daal sëy jigéen ak jigéen su set ak état bu Californie moo ci mujj ñu ni constitution bi may xëy na nag loolu tadd mee ni jigéen a bëcc mooy xaj bu jigéen boobu di woowee góor gi ndax kon ku góor foo xamee ni problème kese lañ loolu lu ci bari dugg na fi kon ni moom nature bi moo ko def mu yóbbu góor jigéen góor tël bu maa toog bu ma ne bërki de yi ku nekk Espagne dañ tudd ni mën nañoo dem dëkk am fa dem dëkk am fa jëkkër dem mee ni bërki bi ma demee benn woykat boo xamee ni dafa takkoon am fa jëkkër foofu ci turam sax jege na sant wa mën na tàmb nasaraan mën na tàmbaleeb dee foofu lañ toog te lépp li nekk Occident ndax seex suñ seex jàng intervention di waxtaan wax mukk sexuel jigéen ji bu amee fukki at ak le Canada les États-Unis nous ont nous ont nangam loolu la Sénégal ñëpp leen liggéey suuf si ak ñu ko liggéey xale rek a fi fees daanaka ay màgg ne lépp sëñ pa Sénégal lépp xéewal yépp a ngi ci réew ñoo sori guñ sori kon Occident faraxaan bi la nation d'islam dañ seen lu baax ndax bàyyi yéen la ñu xool ci programme boobu boo xamee ni léegi yàlla na ko fi yàlla yàggal tam jekki-jekki wooraa lañ bëgg dee jéem ci nag góor guy bënn nopp loolu waxoon naa leen même pen wala rey nit wala dugal la ci henk la ci ka dañuy nangu ceinture gi ndax rek ci sa bopp wala nga pa nangoo les autorités bi ñu nangu sa ceinture ak le paaka wala rab bis boo demee ba génn mooy ab quartier la fa wala yaagi yaagi nit mooy lan moo xew wa yi bala ngay roy da loola ca kaso yàlla faat ci nit wala pan tey ñu dem ba koy roy yaakaar jàngalekat ci université bu yàgg bi bind Henry ay point maa noppi bind noqta mbir mu mbir mu li tax premier août deux mille mais ci tënk neef mën a def bu ñu woowee am pànk ñu nekkum pànk ndax man damaa nanguwul te bëgguma ko te bëgguma koo fekkee itam lu baax li fi ñu baax ñu indi woon ñuy baax ñuy bàyyi waxuma kenn nag ay soraabali di ko yàq loolu rek la day lang ndax mën naa cee faatu al mawtu ma alu kulli xay boo ko bañee faayinin kullu man alayha faanin kullu shay'in haalikun yooyu yëpp ak kullu nafsin dha'iqatul mawti kon boo ko bañee bul dul ragal ragal am na ku doon wax ni ikam ragal ba duma tëri ma ni ko bàyyi da nga tëri waxin la ragal ba duuma tëri wala ragal ba duma tuuri ndox muy taw wala lëndëm tëris nga ni ikam ragal ba duma sa duma tuuri ndox demal tuuri ndox te ñëw yàlla moo moo aar lépp bi mu fi daataan jóg kon nuñ mën a def miine réew mi ay daara te bañ a yem ci jàngale rek nag ndax ñu bari jàng nañu di diingat kat jàng nañu sanku waaye rabbihim bil himma wala turabbihim bi dërs faqat am na wala ak sunna noo ko mën a tudde loola gannaaw julli tàkkusaan la am ñu ko ñëwoon ñu bokk ndey ak baay jox ko ab kaamil ak yaakaar naa xadisu Buxaari yi ñaari xaaj ca la wax ni yonent bi ñëw na ba wax ma loolu loolu radiyallahu ta'ala anhu nett na ko mu ngi ci téere boo xamee ne almañ noo ko waxtaan yooyu léeg-léeg euh, alañ Njaay di dana koy waxtaane kon li ma bëgg a wax mooy ci bi ñu ñaanal sama yaay ci Touba mbir mi kat ay responsabilité responsabilité partagée la suyuxul murabbuna ñu ngi ci biir nga xam ne ñu àddinaa lool léegi métti na ci ñu àddina lool parent yi ci la responsabilité parentale amatul moo tax autorité parentale ndax liñ ko nar a jënde jëru ko ndax bu ko jaroon yàlla moo ñu koy leeral yonent bi yonent bi mu fi jóge lan la fi wacc ba waxtaan yi kat duñ fi wax Cheikh Mouhamadul Fadal lu mu fi wacc ndax moom sax dégg naa ñu ne maa ngi dogum yan fa doo maa ngi lay baax kon kon lu tax léegi ñuy ñu yittewoo àddina lool soxawaatul ajilaat yi jaral ñu lu nekk baaqiyaatu saalihaat yi moom ñu ne ko nër kon Occident ngoogi faatu na te la ko falaw taala suleymaan rahimahullah ndax Isa moo ni képp ku am xam-xam te di ko jëfandikoo te sellal ci jëfandikoo nga ab wàlliyu nga yàlla ci kaw suuf yaakaar naa yooyu tase woon na ci moom kon waxantuwuñu 1985 doomam nee na ma sëñ Sambay da daana junj sax plan yu ñu yore pour pour def daaneel bâtiment yooyu ñu daaneel 2001 1985. muy préparer sa la ko jiitu woon al arab dollar jox ko sa attaqué Iran. te loolu lépp di ñëw min jooju bus bi ñu fi jël cinq milliards boo xamee ne Saddam moo ko jëloon itam pour mu pare ñu occidentaux yi wax ci golfe bi te amuñ mais bu ñu avancé 1990 George Bush mi wax na ni jadid bi taxaw na dana fekk ñu ndax boo koy wàññi onze ans yam déclaré woon dix te itam benn 1993 bu ñu jëlee guerre golfe bi pour gàttal 1993 bi ñuy jëng ni dañuy jéem a daaneel bâtiment yooyu muy the twin towers booba amoon na benn renseignement ku bokk ci Mossad mooy service de renseignement yu Israël yi ku ñu naan Josi Hadass ak itam benn égyptien bu ñu naan Emad Salem Emad Ali Salem lu mel noonu la officier la woon ci armée bu Amérique ñu fayoon ko un million de dollars FBI mooy li ñu tuddee Federal Bureau of Investigation pour mu defar ab bomb pour rek mel ni ñu ni bâtiment bi laal nañ waaye jumaan ba tëj ko ci kaso yi New York yi waaye defu ca dara waaye dañ koo piéger moom it kooka mën naa laa wax ni Soudan la ab officier bu CIA muy Central Intelligence Agency posé wu comme kuy liggéey ci am euh, consulat ba jox ko fa visa ci mois de mai 1990 mais ca juillet ba 90 ci la départ dem New York ca novembre ba ñu nangu visa ba mais teewul ñu ne xool leen ko bu baax ñu wax ko ah ndax noonu Amérique lañu ndax képp koy wax dëgg nee nañu ci nga bu ko defee ñu jox ko li ñu tuddee green card mooy carte woo xam mën na cee tukki génn réew mën na cee liggéey mais ñu teg ci tuuti ñu ni doon nañu attaqué bâtiment yooyu 1998 bi ñu naan Tanzanie ak Kenya dañoo attaqué su ngeen bëggee ndax ñu yóbbu ñu jox leen ko wala déet américains yi ni amuñu preuve yu doy bàyyi leen ko fa la jóge pour mu dem Jalalabad mu aw Qatar aw fi mu war a aw ba dem loolu kon moom it piège bu ñu tendre jullit ya a nga fa ci tënk mais bu ñu bu ñu bu ñu waxoon bu ñu doon nettali 11 septembre xajul ci ñaari wax mais même liste yi sax ay jullit yooyu ñu wax ni ña nga ca woon nekkuñu ca woon mais am na ku nekkoon kaaraangeeg réewum Allemagne koo xam ne Andreas von bu la nee na nar yu rëy mi ngi ci la 11 septembre ndax Amérique gi nga xamee ni yor na 26 agences de renseignement mooy ñaar fukk ak juróom-benn. te seen budget rek moo ëpp budget bu défense u Allemagne ndax plus de trente milliards la nee na loolu mënta xew ci suufu Amérique te américains yi xamuñu ko dañ la na am na code boo xamee ni boo ko dugalul booy gën di jege si mën nañoo daaneel sab avion loolu réew yu réew yoo xamee ni avancé wuñ ni Amérique sax am nañ ko Australie rek seen parlement bi lu mel noonu am na ko jëlale naa nag fi nga xamee ni mooy Pentagone li nga xamee ni mooy défense u Amérique bi yépp la nekk Euh, industriel mooy mel ni ñu fexe ba dugalu poson ci ganaar yi Asie wala yeneen dëkk yi pour ñoom ñu mën a jaay seeni ganaar wala ñu dugalu poson ci nag yi meneen réew Angleterre pour mën a jaay seeni nag mais loolu ñu xamee ni ñun nag islam lañu war a daaneel ci xarnul xarnu bi islam dafa war a daanu ni communisme daanoo loolu bokk na ci. mais lim ca yokk mu ni waaw naka la ñuy déclarer fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne bañ xoolee juróom-ñaar ñu nga doon soit nekk Riyad di fa dund. ca jamono dañ naan faatu nañu wala ñu ngi bokkoon ca kii kamikaze yi ñu nga fa waaw naka lañ naan jullit yoo xam ne dañ leen di qualifier extrémiste wala islamiste naka lañ naan ni ñoo war a def opération yi te ña nga ca baar ya di naan bière ak di def yeneen mu ni loola mooy benn canadien ni contradiction bi gën a rëy tañ def ko mooy lool jullit yi jullit bu ab canadien gëstukat def la waaye ba ci njaay mi ba ci njaay ak jënd ñaari avion yi nga xamee ne ñoo daanu déclaré woon nañu jënd li ñuy tuddee option à la vente moom laa doon wax jënd lu mat 4744 ci ay option à la vente mooy que ni compagnie boobu dana daanu United Airlines jëndaat lu mat 5000 ci liggéeykat yi nga xamee ni ñooy euh, ñii liggéey ci euh, gouvernement fédéral bi dañ ci daan tukki waaye ba mu desee une semaine rek tukkeetuñ ci. kon li ma bëggoon a feeñal te xëju fi ab junj la ndax ñeneen ak ci sama gannaaw te xawma heure bi fu mu toll xooluma ko damaa bëggoon feeñal ni waruñoo jeeñ suñ bopp ni ñoo ko def pour ñoom ñu awee ci pour di ñu bantal ci lañu awee ci azar aw ci xanafiya bu sëñ abbas dem jamiyatul mutafaayilaat bi jamiyatu abadati seytaan ak yeneen yooyu yëpp di ay organisation yoo xamee ni franc yi wala almasoni yi ni ñoo ko indi ci réew yi muy ay forum te xam ni dàtt bi boo ko dindee rek waaye suñ papa koo deloo itam wax na lu doy ndax nee na ku ci nekk mi ngi naan sama car bi sama car bi te am na ñuy gor dàtt bi mooy sëñ Tuubaa ak njàngaleem ma am na ñuy gor dàtt bi ci tënk nar wi gën a rëy moom la David Icke di gëstukat londonien te journaliste la woon mais depuis 1990 kon mi ngi ci gëstu fukki at ak juróom-ñett nee na nar wi gën a rëy mooy la 11 septembre mais bi Éric di gëstukat routier français jànge na Amérique itam téeréem bi la face cachée du 11 septembre bi ma leen wonoon nee na itam lii mooy nar wi gën a rëy to jiñ julli di te ni nag d'ici 2012 war nañu suy bale moom laa wax war nañu faat bakkan wala def événement bu gën a ngande le 11 septembre ba noppi ni julli di yee ko def bépp booba laave nañu cerveau yi ay iranien wala yeneen wala yeneen ñoom ñoo jëkk a def li ñu tuddee the bad move mooy ñoo jëkk attaque attaqué bu ko defee ñu ne ah li ñu doon wax a ngi di ci wone ñaari twin towers si mooy ñaari bâtiment yi di daanu te nee nañu globaliste yi bala ñoo def dara danañu ko bind scénario danañu ko dawal film itam te le 24 heures chrono ñu ngi naan ay jullit yi préparé nucléaire pour faagaagal jullit gis ngeen président bu Amérique bu ñuul nekkoon ca ak euh, soxnaam itam di ko ñuul moo tax man neen barakatu Hussein Obama mi kat dalul xel kat surtout ba waaye jataay yu mel ñu bañ rek li gars yi ne where where do we go from here maay bu ñu jógee fii ndax dañuy mbir yi dañ koy bàyyi quelque part bu dee lu ñu war a def ay téere la na defi téere mu àgg ci ñi mën a àgg comme ni suñu Xaadim Njaay waxe du ñëppay mën a jariñu ndax yàlla waxul ni ñëppay defar waaye ñu war a wax nañ wax rek kenn ci ñu baax ñu waxul ni danaa defar ñëpp ndax yàlla waxu ko loolu du mashiatul azali maa ngi ko doon seetaan waxtaan wi nga waxoon Daaru Muxti am ku woote Espagne ni mi ngi ko doon seetaan kon yéen yéen jàmbaar ngeen waaye wut yam fii kañ la ñuy taxawal fu mel ni kër sañ Touba googu ci Touba ab séminaire boo xamee ne comme ni ay may ak ulama yi defoon séminaire boo xam ne ci kër jiiri gi ñetti fan jàngat fa njàng yu am solo jox ko ñoo xamee ne jaayuñu diine ji jàngat ko ndax li anna wa fil xabar al ulama ak yooyu fa ida faalu dalika jaxasoog ñoom xanu ar-rusula fahdaruhum kon sëñ to wala yapansukum shawaghilu dunya ala muqalatati umara yi wala wuzara yi waaye tey nee nañu garaawul eh yooyu booy wax sax day jaay duñ la dégg ñun ñii ñëpp ñu tardé lañ ñu jàppe xam ngeen ma ko waxee rek bu may soox itam danaa jéem a ñëw ndax waajur wi alxamis ci guddi la ko def bi ñuy boore bi ñuy nodd gee waaye Moustapha Cissé dama ni ko liggéeyu islam du taxaw de ndax yonent bi moom war a gënal sama yaay te moo ma ko gënal moo ma gënal sama baay moom ma war a gënal lépp moo ñu war a gënal lépp kat bu may soox yi tam damay dem ci daaru mooti kat ndax xawma lu ñu ma fay dooyeegul waaye danaa dem te maa waroon defu ñoom la moo ko nammee noonu ñu ngi koy rafetlu dem gi itam yàllaa ko nammee noonu ñu ngi koy rafetlu ndax alalam rek la jël kon su ma sañoon du ma gën a yaatu ndax tem boo xamee ne dama ci doon ñam ma bëgg cee kii danaa danaa jël temps keneen te loolu du ma ko rafetlu te xam nga ni bu ndogu jotee moom def di taxaw kon dafa mel ni daal damay jéem a taxaw lool yi dama cee junj rek ibn summiya hab lilladina amanu wa aslamu firaqa fitnati alladina zalamu wa jihli man qad amanu wa aslamu wa ahsanu muxjila man lam yuslimu xutumat almustafa an kulli mafsadatin waltarxam alxalqa ya man jaddahum bada ya malik almulki ya man jalla an qawadin irham jami alwala ya haadiin rada ma hawta ma qad naahu alqalbu min darabin bi jaay afdali man lillahi rasuli sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa li taxoon li ñu ñaan moom mooy jóge yàlla yéegal ci may leen fan bu gudd Euh, organiser neen jotaay boo xamante ne jotaay bu gën a yaatu bi lay doon su ko defee nga seq koog yeneen borom xam-xam su ko defee ñu seen thème yi nga xamante ne ñu yitteel jullit yi la ñu incha allah ñu bokk jàngat ko yàlla na ko yàlla fekkloo yàlla na ko ñu moom mooy dañuy jox kaddu gi sëriñ Mouhamed Mbacke moom sëriñ Basirou Anta Niang ci ay kaddu yu gàtt rek xam naa ne sax ñi bëgg a def intervention ñëpp du ci xaj ndax sëriñ Xaadim Mbacke tamit waroon naa jël kaddu ñun moo ñu des te waroon nañu tënk li nga xamante ne moo fi jotoon a jaar xam naa dama koy gàttal rek ñu fi jotoon jaar euh, sëriñ Mouhamed Mbacke moo fi njëkkoon a jaar waxtaane économie ci l'islam sëriñ Fallou loo toppoon ci waxtaane xeex bi nga xamante ne occidentaux ñi koy xeex islam ci wàllu xel sëriñ Mouhamed Mbacke Ndiaye tàpp toppoon ci waxtaane texe sëriñ Samb sa toppoon ci waxtaane technologie ci euh, ci so am solo gi moom solo sëriñ xel Mbacke fi jaar na fi waxtaane woon politique ci wàllu nan la ko l'islam gisee sëñ Ahmad Rafa'a yi jaar na fi waxtaane woon lan mooy wahabiya sëriñ Mohamed Abdul Aziz Touré jaar na fi waxtaane ngëneelu alxuraan ak teggi di jàng alxuraan sëriñ Moustapha Diop Ndar moom jaar na fi waxtaane naka la ñuy jëflante ak la lislaam matale sëriñ Muhiddin Mbacke tamit jaar na fi waxtaane ban wàccuwaay la jigéen am ci lislaam Cheikh Tidiane Gaye bu Louga jaar na fi waxtaane at tasawuf al islami wa muaridihi Serigne Cheikhouna Mbacké Abdou Lahad mu jaar na fi waxtaane crise bi nga xamante ne jàng alxuraan am na ko ci Sénégal Serigne El Hadj Mbacké mu Serigne sa jaar ko tamit jaar na fi waxtaane ngëm lan la mën a def ci dundu doomu adama Serigne El Hadj Fallou jaar na fi waxtaane jukko yu baax lan la mën a def ci yéwénal société bi Serigne Djili Lo tamit jaar na fi waxtaane njariñ li nga xamante ne mbay am na ko ci Sénégal ak feneen fu dul Sénégal sax sëriñ Sidi Muxtaar Ka jaar na fi waxtaane lislaam ak li jural nit ki lu am solo la waaye nag luñ xeeb la yéemuñu ko tamit ndax eh, suñu warteef rek la nit ki nag bu nekkee ci li ko war moom lam cay def lu mu war a xeeb la waaye lépp lu mu war a yéem kon li ñu naan ñaan rek moom mooy yàlla fekke doon ko ay déwén yu bare baree bari ba li nga xamante ne moom ci yéen yëpp kilifa yéene ko ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi tamit yéene ko yéene jooju yàlla àggale ko fa nga xamante ne fu kawe suñu jot waxtaan yi nga xam ne moo fi jot a jaar asalaamaaleykum wa rahmatullah a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala asrafil mursaliin sayyidina wa mawlaana muhammadin al-makiin wa ala aalihi wa sahbihi sawr ridwaani tamkiin mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu bare di leen ndokki yàlla nañu ko sunu borom subhanahu wa taala nangul te bu ñu ko nangulee yàlla nañu ko àggale koo xam ne ak yàqu bi ca topp euh, comme jotaay bi dafa gàtt a guddal dañuy sant bu baax rek sëriñ Seex Xaadim ko waxee ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw na ko ci jotaay bi di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu tuddal aw fanam am na lu bari luñ bëggoon a def ay seetlu ci waxtaan yi fi jaaroon waaye nag comme waxtu wi dañoo daf dañuy gàttal rek liy njëkk a def mooy jotaay bi mbokk yi bokk ni ci yéen joo xam ne am nañu ko ci ne wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ji mu wax ne ballighu ñoom dañoo jàpp ne kon mën nañu wax ne jom ak yitte ak fulla moo tax ñu ne daal nañ jóg ngir fas yéene delloo si li nga xam ne mooy njàngale yi nga xam ne moo fi nekkoon muy sëriñ bi soxla ko ñu baax soxla ko comme ni ko sëriñ Mouhamadou Kara Diouf waxee waxtaan yooyu mooy yi nga xam ne moo fi jotoon a jàll mën na cee ba maanaam waxtaan wu ci ne ab jullit mën na cee jariñu bu ñu ko xoolee ci semaine bu njëkk bi euh, sëriñ Mouhamadou Mbacké moo ci wàllu économie maanaam bi nga xam ne am nañ ko ci jamono ci wàllu économique ak lan lan mooy sabab yi ak naka la naka la ñuy mën a def ba fexe génn ci kiris bu metti boobu euh, sëriñ boobu ci biir waxtaanam amoon na luñ ci jàngoon bu baax a baax kon moom waxoon na ne jafe-jafe yi amul lenn lu ko mën a dindi lu mooy dañoo war a mën a dellu ci lislaam lislaam rek moo mën a tax ñu génn ci jafe-jafe yooyu ki nga xam ne moo waxtaan ci wàllu crise économique muy sëñ Mamadou Mbacke moo ko waxoon nee na mën a def dellu ci mooy njàngaleem suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne digle na ko muy war nañoo fonk asaka mooy néew ji doole yi bokk na ci it nee na woon jafe-jafe dindi ci waxtaan ak woowu nee na woon mi euh, nga xam ne Serigne Touba radi muy gor xirtali te bañ koo yàq waxtaane woon na ko fi ne woon loo man misaal ci moom moo yëkkati woon moom mooma lam bay lépp dimbale ko euh, population Sénégal gépp li ci des mu jox ko gouvernement boobu ñu seddale ko mu gis ne kon solution yooyu buñ ci delluwaatoon loolu nga xam ne moom la mag ñi andi moom la mag ñi nekkoon bu buñ ci dellusiwaatoon gis na ne jafe-jafe yooyu dana dindi ko kon loolu bokkoon na ci seetlu guñ ko seetlu guñ seetlu woon ci wax jooju mbokk moomu waxtaan nee na woon itam bu joxe exemple am na jamono boo xam ne bi euh, ci wàllu Sonacos am na lu mu leen joxoon loo xam ne li ñoom at moomu bu tu bu sëñ bi bayutoon loola wax nañ ne diw at moomu Sénégal du ko am kon loola gis-gis bi mu amoon mooy wane ne jafe-jafe yi toujours am na loo xam ne mën na koo dindi kon mbokk moom bokkoon na ci solution yooyu waxoon na ko ci ne man loolu ci li mën a dindi bokk bu ndeloo ci bisu ñaareel ba am na mel mbokk mu waxtaanoon ci sumóolietul islam maanaam l'islam lamboo gum lamboo euh, mbokk moom waxoon na ne mboolem euh, yonent yi nga xam ne ñoo fi jiit woon bi ñu bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee dafa motli risaala yi yonent yooyu boole ko ak li nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni l'islam nekk diini joo xam ne diini ju mat moo xam ne sunu borom subhanahu wa ta'ala moo wax ci alquran ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil moo xam ne yonent bi sallallahu dañ koy yónni ci mboolem xeet yépp waaye li li li am solo rek mooy nañ xam ne mbokk yi nañ nañ nañ ku ko bëgg kaset yi mi ngi fi euh, euh, euh, waxtaan wu ci soxla rek bu ñëwee fii ci am na ñoo xam ne ñoo koy socc ñoo ko yor daañu leen ko jox ñu jariñoo ko kon waxtu yi dafa gàtt seetlu bi ñu bëggoon def ci mboolem waxtaan wu mu jaaroon waxtu yi duñu ko may kon rek li am solo mooy nañu dellu ci waxi borom bi subhanahu wa ta'ala ñu wax ne kuntum xayra al xayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa da ngay digle lu baax tere lu bon kon jullit bu ci bokk bokk xayri baa ngoo noonu taxawal ay waxtaan a ngi ci jàngale diine ngi ci lépp a ngi ci kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci weeru koor wu tedd wii di weeru yërmande weeru njëggal weeru goreel jaam ñi ci sawara di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu may nu nii nu ko teewe ren ji yàlla nañ ko ni bokk teewe déwén te ràggi xol yeeg yu xel yeeg yooyu yaram yépp yàlla na ko yàlla saafara waaye ci turu alwafa bi xuquqi iman ñi ngi sant mbooleem ñi defal waxtaan yi ñépp ñu ngi leen di cant cant goog am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu tàmbalee ko ci rajo Darou Moukhty FM ak rajo Soxna Fati FM ndax ñoom saa bu ñu soxlaa bu nekk dañuy dagg seen programme ngir jottali leen suñu soxla yi di sant Diso FM programme bi nga xamante ni rajo bi mi ngi koy doxal kon daal noo ngi sant ñi nga xamante ni bismillah